léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy côté nag waa léegi ginnaaw bi ñu fi waxee fóon bi mën na nekk fóon loxo mën na nekk fóon bopp mën na nekk foon lex mën na nekk ci koo xam ne eh, eh, eh, mooy du rekk di shahwa ñaari góor yooyu yëpp mën naa nekk waa léegi hadith sayna Zayd ibn Haarisa bi ak doqoo bi abdoulah hadith sayna ibn Umar alhamdulillah bi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn fa danaw naa min a nabi sallallahu alayhi wasallam fa qabbalna yada ñu daal di fóon loxoom loolu le mën naa nekk léegi nag mu des waaw euh, waa léegi nag jël loxo nit nit di la nuyu nga teg ci sa ji nag sujjóot ko ñu ne la loolu dafa xaram loolu moom dafa xaram la ne ma mais sawaay ma ne la sawaay la waaw ah, ma ne la déet man li ma waxee scandale walla jëf jee scandale may wax li diine wax mu nekk scandale ñiy jëf lu wuteeg diine loolu du scandale looloo doon scandale mais pas wax li diine wax xoolal li sayyidi alxaaji Malik si ibnu Usmaan alayhima ridwaanu rahimu rahmaan ci kifaayatu raaghibiin fiimaa yahdi ilaa hadrati rabbil aalamiin daal wax muy sayyidi alxaaji Malik men moom ti <laughs> <laughs> waaw bàyyi Seydi Alxaaji euh, Abdul Aziz si da baax <laughs> naa wax ni wolof yi daa baax <laughs> waaye turandoom da baax <laughs> mu ne ci Kifaayatu Raaxibiin Allahu akbar pour wan ne affaire bii du lu bees ah. mooy mbëkk gi ñuy mbëkk ci loxo nit ñi di nuyu di di teg sa ji ci loxo moom da koo gis da koo dund doon ko dénoncer ci téereem boobu a Cheikh ah alxaaji Malik alayhi ridwanul Malik mu ne waaw wa mimma uhditha fi hadhihi al azmina fi qutrina min al bid'a al qabihati wa lam yurwa min ahadin min as-salaf wala an al khalaf as-sujud ala aydi al kubara wal mashayikh wa qad sarrahat al ayatu al karima bi anna as-sujuuda min xasaa'isihi tabaaraka wa ta'aala haysu qaala subhaanahu laa tasjuduu lish-shamsi wa laa lil-qamari wasjuduu lillaahi wasjuduu lillaahi alladhii khalaqahunna in kuntum iyyaahu ta'buduun. Allah Allah. allah a <laughs> Cheikh Seydil Haaji Malik si radiyallahu taala anhu mu ne ah, wa mimma uhditha fi hadhihi al azmina fi qutrina mu ne bokk na ci bidaa yi nga xam ne min al bidaa waaw al qabihati mu ne bokk na ci li nga xam ne dañ koo sos ci suñu jamono yi waaw suñu jamono yii man Maodo si radiyallahu anhu waaw ci suñu gox yii waaw minal bid'a ci bid'a waaw Allahu akbar ci bid'a goo xam ne gu leer naññ la gu fës waaw gu fës waaw gu fës a fës fës al qabihati yu bon bid'a bu yéesa yéesa yéesa yéesa yéesa yéesa loolu soloo wuñ ko min ahadin ci kenn min as-salafi ci way dawlu yu baax yi du ci yonentaa yonent bay saa saam du sahaabaan yi du seen taalibe du seen taalibe taalibe masula am waaw wala anil xalaf même ñu ñëw seen gannaaw amul soloo wuñ ko kenn ci ñu baax ñu ko doon def mooy lan Malik Seydil Haaji Malik Seydi mooy lan mu ne as-sujuudu ala aydil kubaraa wal mashaayix mooy sujoot ki ñuy sujoot ci loxo yi ñu màgg ñi ak sëriñ si allah moom la sëriñ bi day tàllal loxoom gaa yi ñëw mbëkk su sujoot teg seen ji waaw wala taalibe yi di ko defante waaw kenn ki day kii ba pare tàllal loxoom di xaar keneen ki def kii def keneen ki def loolu la lay wax mu ne la loolu mooy bidaagu gu bon gi nga xamante ne nii dañ koo xewal ci suñu jamono yu mujj yi ci suñu gox yi waaw mun a waqad sarrahatil aaya te aaya bi leeral mu leer nañ alkarimatu aaya bu leer bi bi anna sujuuda kene sujuud min xasaa'isihi tabaaraka wa dafa nekk li nga xam ne ay jagley borom bi la kenn du ko defal mu def sujjóotal mbindeef waaw allahu akbar kenn du sujjóotal mbindeef tabaaraka moom borom bi wa ta'ala mu kawe koy defal ci ay jagleem la haythu qaal fi nga xam ne moom la wax ci laaya bi nga xam ne moo nekk suuratu fussilat aaya 37 mu ne wa min ayatihi foofu la tàmbalee aaya bi loolu la aaya bi tàmbale wa min ayati bokk na ci màndarga yi wane kattanu borom bi sañ-saña man nanam te moom dong lañ war a jaamu ñàkk koo jaamu ay lor kese lay indi te jaamu ko mooy tariqu saada mooy al-layl wa li mu def guddi ak bëccëg ñuy jàllar ba wante waaye wa shamsu wal qamar bokk na ci mandargaam yi yu rëy mooy jant bi mu def dant bi taal ko te bu guddee dootoo ko gis mu dem beneen côté ci monde bi wal xamar ak weer wi koy awante ñu koy awante mu ne laa tas juddu lii ay mbindeefam lañ jant bi ak weer wi ay mbindeefam lañ laa tas juddu bu ngalawaay bu leen sujootal mukk li shams yéen ñii sujootal jant bi di jaamu jant bi bu leen ko def bu leen toroxlul jant bi jant bi du ki bind waaye mbindeef la wala du caagante ne weer bi bu leen jaamu weer bi bu leen ko sujootal wasjudu bu ngeen amee kenn ku ngeen di sujootal te moom dong ngeen war a sujootal mooy lillah mooy yàlla ci bépp anamu sujoot alladi mi nga xam ne xalaqahunna moo bind jant beeg weer weeg yooyu yépp waaw loolu nag daa tudd lool ndax gaa yooyu lañ doon sujootal waaye booy sujootal nit na nga xam ne ka ngay sujootal jarul nga koy sujootal booy sujoot demal nga jullil yàlla demal nga rakkal yàlla mi nga xam ne moo bind kooku ngay wax sëriñ boobu ngay wax wala sëriñ soosee yàllaa leen bind waaw wasjudu lillahi alladhi xalaqahun de sujootalal yàlla mi nga xam ne moo leen bind in kuntum ndeen nekk ngeen iyaahu ta'budun mu dee moom dong ngeen di wéetal moom dong ngeen di jaamu manoon damay jaamu yàlla ba pare di ci boole sujootal keneen loolu manu la nekk waaw waaw fa in istakbaru loolu la ci teg bu dee nag rëy rëy nañ ne bañ ginnaaw bi nga leen indilee lu leer lii ne leen bu leen sujootal mbindeef ñu continuer dañuy sujootal mbindeef ñenn ñi naan parce que ñoom fi lañ ko fekk ñoom diw dañ koy def waxoon naa la bàyyil ñu naan la ñoom diw a koy def boo ñëwee fekk ñoom ñëpp wax naa la wax ji naan boo ñëwee ci dëkk ñëpp def yaramu neen defal yaramu neen loolu du waxu nit déedéet boo fekkee dëkk bu ñëpp ne dugg yow nekkal sol yére waaw yaa ayyuhal ladina yaa bani Adam xudu zinatakum inda kulli masjid waaw borom bi nga xam ne moo ñu waay wàcceel libaasan yuwaari saw'aatikum wa riisha wa libaasu taqwa zaalika xayr boo ñuy fenn foo xam ne soluñ yow solul waaw ndax borom bi loolu la ñu utal waaw kon bul taxaw naan ñoom di woon ko def après. leen di wax di leen tagg sa kanam di leen yokkal naan la am nañ àjjanay kii dara lañ la rawul yaa leen tane sax billahi yaa leen tane bu dee ne ñoom ñu ngi doon fekkee yu ñaaw bi am ñu taxaw yu xotti xormaay sharia bal ñoom ñoo koy alimenté ñooñu yow mi am xorma ba lool xalaat sa fukk xel xalaatoo ko xel yaa ko raw fa yàlla ak ku ko mën a jur billahi la ilaha illa hu ñun nag da di culte de personnalité lañuy ñuy def waaw waaye yu'rafu al-haqq laa yu'rafu al-haqq bir-rijaal walaakin yu'rafu ar kenn du xamee dëgg ci samp ay nit ba pare ne dëgg ci ñoom kese lay génne waaye góor ñi yàlla yi boo leen bëggee xam dëgg alquran ak sunna ngay teg ku ci dëppook moom ñu xam ne mooy nitu dëgg ku wuteeg moom ñu xam ne kii daa wuteeg moom waaw loolu la istakbaru boo leen waxee aaya yii ne leen lee sujjóot yi baaxul de parce que borom bi moo ko tere moo ne la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun mu ne yonent bi salaam ndax borom xam na ne moom mi wàcce aaya yi daa tax gaa xam na ne gaa yi ñu bari dañuy bañ moo na abadatul awsaan yi continuer ci seen awsaan yi doon jaamu di leen sëggal ñoom Hubal ak Maraata ki Isaaf ak Naa'ila waaw mu ne fa in istakbaru bu ñu rëy rëyloo ne ñoo lànk ndax dañoo rëy yàpp nañ ne moom nan lay ñëwee loo xam ne ay millénaire mais yonent bay saa saam loolu lañ ko doon wax mais tu imagines ya Muhammad hein paw Quraysh yoolu lañ ko doon wax lii mii nga ñu bëgg tere mais suñu maam ci lañ ne woon waaw parce que ñu bari loolu mooy seen problème mais ça veut dire que kii daa bëgg a wax kon suñu maam yi liñ ñëwoon baaxul mais lan nga bëggoon awalaw kaana abaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yaqiluun la ko na ndax seen baay yi bu dee noonu lañ nee woon ci biir xamuñu te tamit doonu ñoon xalaat ah mooy dëgg kat waaw <laughs> fa in istakbaru ma bu dee ne rëy rëy bañ lank nga ne leen sujjóot yi baaxul kenn du sujjóotal mbindeef ñu continuer nañu yut ñoom falladina inda rabbik gis nga malaaka yi ne fa sa borom waaw ñoom de yusabbihuna la moom dong la ñuy sàbbal te moom dong la ñuy sujjóotal bil layli wan nahar borom bi sa sujjóot googu ngay sujjóot mu ne la sujjóotal man kese nga bañ foog ma boole ci keneen wala sax du ma ko sujjóotal keneen képp lay defal xamal ne borom bi loolu da ngaa da ngaa koo yokk dara. yokku ko dara te boo ko bañalee am na jaam yoo xam ne ñoom bañaluñu ko waaw ñoom yusabbihuna lahu bil layli wan nahar ñu ngi koy sàbbal di ko wéetal di ko sujootal guddeeg bëccëg wa hum la yasamun te duñu toqi mukk yi léegi leen ngeen toqi <laughs> waaye ñële duñu toqi mukk lii mooy dalil bi Seydil Haaji Malik alayhi ridwanul Maliki mu ngeen mun mu ne lii aaya bi leer nañ waaw mu ne wa min al ayati al karimati wal hadith allati tastafidu ah an la dalila liman yasjudu li ghayri allahi ta'ala waaw mu ne aaya bii ak hadith mooy hadith sayna Mu'adh biñ la fi waxoon radiyallahu anhu bi mu demee yeneen saa saa yónni ko fenn mu dem ñëw ne oh, di sujjóotal yeneen saa saa mu ne ko Mu'adh lii ngay def lan la mu ne non damaa dem fekkat gis ñuy sujjóotal seen kilifa yi ma xam ne yow yaa ci gina yey ma ne ñu defal la ko mu ne ko déedéet waaw waaw bu daganoon ñuy sujootal kenn may digal kenn mu sujootal kenn jigéen gi laa doon digal mu sujootal boroom këram ndax àq bu rëy bi mu am ci moom waaye nag kenn du sujootal kenn ko dul yàlla yàlla dong la ñuy loolu leeru am loolu leerul billaahi leer na waaw law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad la amartu nisaa an yasjudna li azwajihinna lima ja'ala allahu lahunna alayhinna min alhuquq allah waaw loolu la kon lii la lii dafa leer waaw lii dafa leer lii dafa leer te loolu ba doon Seydina Mu'aaz daroon na Seydina Qays ibn Sa'd radiyallahu anhu mu ne ataytu al-hiirata fa ra'aytuhum yasjuduuna li marzubaanin lahum fa ataytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu lahu innii ataytu al-hiira fa ra'aytuhum yasjuduuna li marzubaanin lahum fa anta yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahaqqu an nasjuda lak qaala ara'ayta law mararta bi qabrin bi qabrii akunta tasjudu lahu qaala qultu la qaala fala tafaalu allah ah <laughs> nee man damaa dem xiira mooy la grande métropole ba yonent bay saa saam doon laaj jege woon ca kaw Kuufa jege ca l'empire perse waaye ay arab ñoo fa dëkkewul ci satellite u ni waa Laxm ak waa Juzam mi gisoon ci euh, jotaay bee wees ñoo doon satellite romain yi doon leen jàppale ñii nag côté Qaysar la waa du côté Kisra Kisra la azimul furs Hira waxoon nañ ko fi hadiisu Seydina Adi ibn Hatim bi nga xam ne gis nañ ko ci Riyad bi fii gisati ko fi waaw radiyallahu anhu bi mu ne bu ko yónnee saa ne ko ara'ayta al-Hira mu ne ko gisuma ko de waaye qad unbi'tu anha waaye nag hmm? nettali nañ may mbiram de aw biha mu ne ko la in talat bika haya yaa ngi fàttale ko bu sa fan guddee <laughs> la tarayanna dacinata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilbayti la taxaafu illa allah wa diba allah mu ko bu saw fan giddee xiira de xaw ma ko waaye ah nettal leen ma ko de mu ko bu saw fan giddee fekk gaa yi ñëwoon doon ko jàmbat moom yone saa salaam agression yi mu ne ndaw si dina jóge xiira ba ñëw ba wër kaaba gi du ragal du yàlla boo amee leneen lu muy ragal ci marchandise bi mooy till yi nga xam ne yooyu moom ci àll bi la ñuy nekk ci ay juróom yu mu yor mu xay ne man nag foofu laa jóge ma gis leen ñuy sujoodal seen marzubaan yi mooy seen kilifa yi quoi ah mais ma dikkal yeneen saa saam ne ko mais yeneen saa saam man xiira laa jóge gis leen ñuy sujootal seen kilifa yu diine yoo ko yooyu quoi yow nag yeneen saa saam yaa gine yey ci lool yeneen saa saam ne ko est ce que gisoo boo romboon sama xabru waaw xam nga kooku tàgge na boppam bu yàgg est-ce doon nga ñëw di ko sujootal doon sujoot ci sama xabru mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag ko def allah allah ah lii yëpp dafa am solo mooy loolu dafa xaram lii euh, euh, <laughs> Seydil Hadji Malick wax kon nag mu ngi nii kon mu ngi nii lii dafa nekk loo xamante ne nii lu garaaw a garaaw la waaw waaw waaw waaw li per li li charia permettre fóon loxo waaw kay fóon loxo loolu moom permettre na ko te waxoon nañ la kaw kaw ba moo tax yoneen ba kaw kaw ba ba ba yoneen saa saam kiiwee euh, garab gi bam naa ko ku lay mu ne ko garab gi garab gi ñëw seedeel ko <laughs> garab mu ne ko permettre ma nag ma daal di fóon li nga xamante ne nii Eh, mooy mooy mooy mooy moom mu fóon eh, gisoon nañ ko ci eh, jataay bi weesu hmm? bi mu bi bi mu nekk lu rey séeréer mu ne ko kii bi garab gi garab gi jóge foofu ñëw julli ci moom seedeel mu ne ko may ma kon mu fóon sa loxo wala sa tànk yi mu permettre ko comme nii rek comme ni ñoom ñu Omar def ak ñooñ waaye sujóot mukk waaw allahu akbar allahu akbar waaw te boobu am na ci riwaay boo xamante ne nii kaw kaw bi dane ko bàyyil ma sujjóotal la comme ni ma gisee partie garab gi dafa incliné wu mu ne ko baal ma def noonu sujjóot ma sujjóotal la yeneen saa sam ne ko déet bu ma doon digal kenn ma sujjóot ndaw si laa doon sujjóotal laa doon digal ma sujjóotal soxnaam mais loolu daa daganul kër ket ngir ab jaam allahu akbar <laughs> kon al imaam euh, Seydi El Hadji Malick mu ne lii lu tax ndax sujjóot dafa nekk dafa nekk loo xam ne du nekk laa yakunu illa lillah li anna makaanahu min ad-diin azim lima fihi min gaayati al-xudu' waaw mu ne ndax sujjóot du nekk lu dul ngir yàlla ndax bërëbam taxawaayam ci diine dafa mag lool njomboxtalu toroxtal toroxtu torox toroxlu la loolu kenn du ko defal ku dul yàlla allahu akbar allahu akbar waaw mu teg ci ne xoolal <laughs> Seydil Haaji Maalik kanam ci kanam mu ne unzur takfiira sayyidina Ahmad ibn Muhammad Ahmad ibn Muhammad at radiyallahu anhu liman qabbala al arda bayna yadayhi waaw mu ne xoolal sunu sëriñ kéeférloo gu mu kéeférloo ki nga xam ne li mu def dafa ñëw daal di fóon suuf si ci kanamam ñëw fekk ko mu taxaw mu fóon suuf si ci kanam mu ne yow yéefér nga mu ne ko da tuubaat mu tuubloo ko waaw nu ko tuubaatal allahu akbar mu ne wa fil ifaadatil dane ko kafarta qul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah waaw allahu akbar mu ne moom mu ngi ko waxoon qaalahu li rajulin jaahu yusallimu alayhi fa qabbala fa qabbala al ard bayna yadayhi fa dakarahu wa amarahu bi tajdid aqd an nikah allah non waa ji ñëw mu ne nekk na ci al ifadatul foofu dane ko kafarta weddi nga nekk nga yéefér waxaatal yow da ngay tuubaat waxal ashhadu an la ilaha illa waxal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dut yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi mooy waxaatal baata seede yow moom yi yow waaw te waa ji daa jëw fool suuf si ci kanamam ngir màggal ko mu ne ko yow moom weddi nga yàlla duggaatal ci diine ji waaw mu fàttale ko wax ko lii ne ko waxal lii ba pare ne ko sa soxna sa nga amoon sa sa sa mariage bi demal nga defar rek yow da ngay dugg da ngay takkaat bi ndax danga nekkoon yéeféer entre temps wa amarahu mu digal ko bi tagdiidi ci yeesalaat aqdan nikaahi pasu sëybam sëyoon na ko defaraat te léegi mu ngi ci kifaayatu raaghibiin fii maa yahdi ilaa hadrati léegi nag kon affaire bi leer na quoi jaratul ay wax ju bari léegi li ci génne mooy lii dafa leer Sénégal nag ñun dañoo nekk réew moo xam ne lii Seydil Hadji Malick doon wax bi mu koy wax jamonoom la ah. moo tax mu ne. mbir la boo xamante ne nii ci suñu jamono dañ koo dañ koo sos waaw bokk na ci lu yées yi nga xamante ni wa mimma uhditha fi hadhihi al-azmati fi qutrina min al-bida' al-qabihati wa lam yurwa min ahadin min as-salaf wala min al-khalaf as-sujud ala aydi al-kubara wal mashayikh même bidaa la goo xam ne dañ ko fee sos waaw gis nga nit boo waree dëgg amul di xool naan eh, bu ma ko waxee incident diplomatique loolu laa lay wax waaye leen waxi caaxaan yooyu waaw dëgg la am na benn mbir mooy munkar mooy euh, taxyirul munkar gis nañ ko fi gis nañ fi sapir boo am ne taxaw nañ ci kañ ngay soppi ni ñuy soppee loo xamante ne nii du lu jaadu du lu rafet ak nañ koy defee waaw ka xadiis yonent bay saa saa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' ha fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman xadiis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu képp koo xam ne gis nga lu dul noonu na nga ko soppee sa loxo boo ko manul sa nañ boo ko manul na la metti sa xol loolu mooy li gën néew ci ngëm yàlla waxoon nañ foofu bu leen ne munkar gi nga bëgg a dénoncer li ngay tere lu baaxul li man naa di conséquence bu gën a garaaw bàyyi mais ñun fii kenn tollatu fi foofu xam nga am na ay temps gars yi dañ doon na paate gars yi dañ doon na paate ku wax dëgg ku leen wax dëgg ñu ne dañ lay fekk sa kër tuub looloo duma a def la noonu mais gars yi léegi dañoo xam ne gis nga fii dafa nekk réew moo xam ne bu yaboo nga ut sa doole toog waaw parce que ñépp bokk nag manoo ci nekk da ci def lu la neex ba pare naan bu kenn wax bu dee seen yëfi caaxaan la seen biir def leen lu leen neex mais diine ji ñépp bokk ko ngeen fiy def lu xaraam ba pare ne kenn ku ko dénoncé dinañ la bantal yow dañuy dénoncé ba neex na bantal ñu nga seet da nga foog ne on ñun wallahi boo ñëwee di am problème waaw gaa yi gis nga biñ xamee loolu ne gis nga fii doole la comme que nekkuñ réew moo xam ne justice la parce que bu réew la boo xam ne justice moo fiy dox képp kenn ku fi ñëw di di di xokkatal nit ñi parce que nit daa wax dëgg ñu ñëw fekk ko këram nga gis ñu naan ab sëriñ koo xam ne dañ ne sëriñ la waaw moom moo ci incité gaa yi ñu dem toj kër jàmbur Sénégal man lool kenn ma ko nettalul mooy taay ma leen di suivre wax naa la depuis 2017 suivre que taluma yooyu parce que ku nekk ci yëfu yonent bay sa saam yii nii léeg-léeg yooyu dalay tardeel quoi dalay tardeel billahi dalay tardeel léeg man nag bañu ma ci ñi nga xam dañ koy suivre ngir xam ngir tamit bi loolu bañalu ma ko kenn mais man sama bopp laa xam sama bopp laay waxal waxuma ci turu kenn kenn yóbbantewu ma te waxuma turu kenn laa sama bopp laay waxal man sama turu bopp laay waxal la ma fa gis ak yooyu yàgg ko kii dalay daardeel man damay daardeel moo tax talatuma leen lu ma ci nii nettaliwul nii may waxtaan ak nit wala docteur dégg ñu koy wax naan sëriñ diw tojaange bi mu wax wala diw li wax diw li wax man duma ko yëg walla ma tombe liir ko noonu fenn te bu ma gisee bi rek du ci dugg voilà voilà loolu moom euh, euh, daa leer quoi daa leer waaw man loolu damay tardeel <coughs> waaw bañu ma nag nit ku ko xool ku nekk ak léegi kii ak la nga xam ne loolu nga ciy bàyyi xel waaw waaw loolu lu am am solo la voilà mooy sëriñ ñoo xam ne toog kërug nit koo xam ne nee nañ daa wax ci moom lu ko neexul ay taalibeem dem saccager kër ga ña ko def ñëw di yeesal seenu njëbbal ci moom télé yi di ko wane kenn nëbbu ci dara waaw loolu bu doon réew la moo xam ne daa am yoon sëriñ boobu bés boobu du fanaan këram wala dinañ ko yóbbu justice déglu ji ko ndax ñi def ñaawteef këram lañ ñëw tam moom ci boppam da doon joxe instruction lim def ñaawteef la tudd lu la waay man di def amoo droit ci réew mu am yoon dem ànd ak sa groupuscule dem ne da di toj këram da ngeen di nàngam këram loolu mooy anarchie mooy lu ay neex def du nag mbir mi du rafet parce que diwo ko def boobu ana benn bi nga xam ne innamal mu'minuna ikhwa an-naasu min jihati al min jihati al-ansaab abuhumu aadamu wal ummu hawwaa anamu kon ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay jullit lañ al muslimuuna tatakaafa'u zimmatuhum la yonent bi saa saa wax ñoo yem amul ay musulman de seconde zone kon loolu la ana ana loolu ñoo xamante dañuy nekk réew boo xam ne bu dee ñoom diw lu leen neex def buñ defee lu dul yoon ah sa ñoom diw. loolu la yeneen tubaab yi saa saa doon wax ci hadith bu siiw bi. innama ahlaka alladhina kanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'if tarakuhu wa idha saraqa fihim ah ash-sharif ah aqamu alayhi al-hadd waaw. innama ahlaka alladhina kanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'if waaw gaa yi di dëkkante li alakoon ñi leen jiitu woon mooy ida sariqa fihim ad-da'if bu dee koo xamante ni moo ci baa peuple gi la bokk ah, moom moo sa sàcc nga gis gaay di jóg ah euh, non euh, euh, sharif ñu bàyyi ko ah ah kooku doomu ministre la kooku mooy ah, ah ak nangam ñu ba ko waaw waaye bu dee koo xam ne moom ah, moom dara fii kooku moom sawaay gaay teg ko ila saraqa ila saraqa waaw saraqa yasriqu fihim ad-da'if ñu bàyyi ko bu dee koo xamante ne nii nag eh, yoo sharif ku ñu bàyyi ko waaye bu dee koo xam ne ku doyal la lool gaa yi commencé di ko teg pen yi di jaay ni ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo intransigeant loolu la mooy réew mel noonu loolu la waroon demee mais comme que demeewul noonu gaa yi léegi dañoo xam ne fii gaa yi ay nit lañ ñuy ay nit waaw fa waroon a doone benn nekkoon fa benn daa jéng ci ñenn ñi waaw ñenn ñi moom daa jéng ci ñoom maxana nekkawul foofu benn ci ñëpp waaw bi ñu xamee loolu la gars yi léegi dañoo xam ne affaire bi lenn la fii moom bu yaboo moom bu yaboo bu yaboo euh, euh, maxana nekkawu foofu benn ko ci ñëpp sa waay jël leen seen matuwaay waaw ku ñu tëkku nañ la fekk nga pare waaw benn waay waxoon ba ma naan gaa yi ñuy wax naan dañuy tëkku Cheikh ah, Cheikh ah, Ahmad Khalil kii ah, Cheikh Khalil Lo Ibrahima Khalil Lo <laughs> ah comme comme benn woon saay affaire jaayante doole la mboolem jamaat Ibaadu Rahmaan yi daa di dajaloo dem ngaabu dëkkum maamam maamam moo doon ak Cheikh ak Cheikh Dame mi doon jàngal doomi Sëriñ Tuubaa yu radiyallahu anhu foofu mu am daara gaa yi fa lañ dem di xaar gaa yi gaa yi koy tëkku gaa ba ñëwee gis leen <laughs> dañu def demi boobu la leen gaa yi ak tamit démonstration de force yi gaa def lépp rek kon nag dur bu nekk léegi loolu la foog nga wane say biceps say triceps ba xam ne gaa yi nekkoon ku wax ñu ne ma ne kon nag fi amul yoon sa way bu yeboo nga pare ñenn ñu moom seen goon lañ yor waaw walla am na ñoo xam seen pistolet lañ yor. boo ko ñëwee naan dañ leen di kii dañ la koy dëbb te loolu lépp lu ko wane réew moo xamante ni mbaxana bu nekkawul yoon fam war a nekk yoon waaw ñuy def lu leen neex léegi nag loolu du tee nit wax dëgg waaw xam nga lii Seydil Hadji Malick di wax radiyallahu anhu dafa leer naññ leer man manuma ne ah xam naa ko waaye suuf ko man dama def tiijaan yi ah bu ma ko waxee tem am ñenn ci dëkk bi jàpp ne ñoom laa ci jubloog nangam ngir acheter la paix sociale la paix social kenn du ko acheter ci loo xam ne borom bi lool cirque la kenn du ko defal loolu yàlla lool kenn du ko jënde naan ngir jàmm loolu du jàmm loolu musiba la tudd waaw waaw dénoncer li ñu war a dénoncer léegi nag fa man a fal yu fal yu'min wa man sha'a fal yakfur parce que leer na ma ne ñu bari dañ cee xamul dara ma suñu dégg loolu dañu communauté bañ bokk ñëpp di ko def sans exception ñëpp di ko def jàpp nañ ne sax lii wane ne yow mii ab taalibe nga foog ngay def lool ku ko deful sax gars yi lay xoolaat waaw boo ko deful ñaan eh doo ko def yow ah sujootal doo sujoot baax na ba baat bi ñuy utiliser c'est grave doo sujoot yàlla la ñuy sujootal waaw. waaw ma la ma benn mbokk waxoon tamit mu ne ma waay waaye ji xaw ma kan di nuyu sama doom ji naan ko ay doo sujoot ma ne ko eh bu ko waxati. yàlla la ñuy sujjóotal mën a ko wax nga dëgg waaw bu ñépp meloon ni yow léegi affaire bi gaa yi xam seen bopp waaw wala yaa billah parce que dafa lawal ba jàpp ne lii la alors que lool meen la Seydou Hadji Malick a ngi di ko wax dafa leer naññe amul nag man communauté bii laa bokk non non dëgg-dëgg la l'islam bi ñun ñépp a ko bokk amul tariqa ku bëgg ñu balaak la nga yor nekkal seen néeg ngeen def lu leen neex mais ci biti nga nekk fii di xotti xormaay sariya dinañ ko leeral na leen naqari après mais dëgg ji dina dégg ba ñenn ñi leer na ma ne dañ koo xamul dañoo gis ñépp di def mais bu ñu xamoon ne lii baaxul dinañ commencer ñoom di ko baax même bu dee sëriñ di wam koy def mais leeral leen ko ci alxuraan comme lii Seydil Hadji Malick def radiyallahu anhu pourquoi duñu ko def pour acheter la paix sociale waaw ah, dëkk jàmm la nangam jàmm mooy ñu doxe lii dëgg mooy ñu doxe waxante wata waasaw yonen borom bi na ne wal asr inna al fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wata bil haqq wata waasaw bis sabr waaw ñépp a ngi ci pertange toroxtange pertange ba mu def ñi nga xamante ne illa alladhina amanu ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñi nga xam ne ñoo gëm tey jëfe jëf lu baax watawaasaw ñuy dénkante waaw bis sabri ci bil ci dëgg waaw soppante nañ lool nawante nañ waaye nag ah bu ma gisee sama benn mbokk nag di def lu dul noonu naa ko laay biir te yàlla tax dara laa ci bëggul waaw jënduma ci dara bëgguma ci benn notoriété dama leen di wax rek li yàlla bëgg ta li nga xam ne mooy jàmm ñëpp ginnaaw bañ nekkee jullit mooy doxe li yàlla wax waaw nga laay biir ko moo xam xaadir la moo xam tiijaan yi la moo xam euh, euh, naqshbandi yi la moo xam ibaadu rahmaan la moo xam lu man di doon sama yoon new ci bu defee lu dul noonu man dama koy laay biir sa yàlla tax waaw laaye biir nag foofu laa man a yem kantaa dina doxe li ma koy laaye biir nekkul samay loxo waaw lasta alayhim bi musaytir waaw borom bi deful ñu nekk seen musaytir tiim leen tiim seen doq yor gurdee ne par force dangeen koy doxe loolu du ñun waaw waaye nag ballighu anni walaw aaya yonent may saa saa waxoon na jottali leen ma même bu dee benn laaya waaw kon nag loolu lu ama am solo la lool masala la boo xam ne bu ama am solo ci wàll wii nga xam ne ci lañ nekk di tëje bunt bii nga xam ne mooy façon iPhone li nga xam ne mooy loxo walla yu mel noon yooyu yëpp dagan na waaye kanta sujjóot ci loxo loolu moom dafa xaram waaw waaw dafa xaram ndax kenn du sujjóotal jaam ki ñuy sujjóotal mooy allah alladhi xalaqahunna in kuntum taabu ta'budun